léegi gisoon nañ wàllu njëkk yi ci wàllu alquran liñ ci indi woon aay yim indi woon tey ñu waroon a dugg ci beneen wàll yi muy wàllu xadiis yi waxoon nañ le dix-huit xadiis la yëgale woon nañ tamit que ne xadiis bi ñu njëkk gis mooy xadiis cinq cent quarante-quatre mooy juróomi téeméer ak ñeent fukk ak ñeent mu nekkoon xadiisu ibnu Mas'ud mu ne wa Ali ibn Mas'ud mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne moom moo gën a siiwe ci doomi Mas'ud waaye waxoon nañ la turam mooy Abdallah bokkul ak frère am bi voilà moom bu ñu nee ibnu Mas'ud moom lañ ci jublu muy Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu anhu an an-nabi mu jële ci yonent bi alayhi salatu wassalam annahu qaala mu ne da yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam nee laa xasada amul iñaan laa xasada amul ñeetaane ak ñeetaane di ñee kenn lu dul illaa lu dul fitnatayni ci ñaari jikko yi bu ci njëkk mooy rajulun benn góor loolu nag bu nee góor tekkiwul ne mafhum amul mafhum mooy manoo ni kon jigéen bokk ci déedéet rajulun mooy benn nit aataahu borom bi da koo jox maalan alal fa sallatahu alal joojee mu jël ko sëmbërtal ko ala halakatihi fil li naroon a nekk loo xam ne moo koy yóbbu ci perdition mu tege ko nële jubale alal bi ca li nga xamante ni mooy dëkk waaw mooy di ko dépenser ci yoon yu baax yi te bañ a topp kanam ak bëggum alalam ba tax du def ci yàlla ne def leen moom yàlla da koo jox alal mu jël ko di ko def ci ci yàlla yi nga xam ne tuddoon nañ leen fan yee ci gàttal kooku kii mooy premier nit koo xam ne moo jarañee waaw mu ne keneen ci wa rajulun benn waay boo xam ne ataahu llahu hikma borom bi da koo jox hikmatan mooy sagesse mooy da koo jox xam-xam wala am na ci yenn yeneen version yu ko yeneen saxaaba ak Seydina Abu Hurayra yi yoo xamante ne ni eh, yeneen saxaaba yu ko ëndi alquran la wax borom bi da koo jox xam-xamu alquran fa huwa waajoojee yaqdi biha mu ci atte ginnaaw bi mu ko doxalee di ci atte wa yuallimuha te xamale xam-xam boobee ko borom bi jox ci alquran ak sunna mu ne xadiis bii muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari ak al imaam abul xuseyn muslim ibnu al xajjaaj ibnu muslim rahmatullahi alayhima solo nañ ko al imam mu ne ca suuf wa maanaahu maanaahu xadis bi mooy yanbaghi li war mooy an laa yughbata ahadun ñu bañ a ñee kenn illaa ala ihda hatayn al xaslatayn mooy ñu bañ a ñee kenn lu dul ci ñaari jikko yi kuy ñee na nga ñee ku mel nii bu amul rek bul ñeewaate léegi xadis baa ngi noonu al imaamu kon mu ne muttafaqun léegi laaj bi moo est noon que ñoom doo ko solo dañ naan la xadiis bii bii nii eh, al imaamu Ahmad seen sëriñ solo na ko naka noonu al imaamu Muhammad ibn Yazid al Qazwini yu di ñu gën koo xame ci Ibnu Maaja al imaamu al Buxaari rahimahullah indi na ko ci bunt yu bari fi mu ko njëkk indi mooy baabul irtibaat fi al-ilm wal hikma ci téere bi wax ci wàllu xam-xam buntu ñeewaate ci wàllu xam-xam ak sagesse ak li nga xam ne mooy xam-xam buy leeral alquran ak sunna indi na ko foofu waaye indi na ko ci kitaabu zakaat baabu infaaqil maali fi haqqihi indi na ko ci kitaabul i'tisaam bil kitaabi was sunna baabu maa jaa'a fi ijtihaadil qudaa bimaa anzala Allahu ta'aalaa waaye indi na ko ci kitaabul ahkaam baabu ajri man qadaa bil hikma niñ jël boobu mu ne haddasanaa Shihaab ibn Abbaad al-imaam al-Buxaari mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Shihaab ibn Abbaad al-Abdi Abu Umar al-Kuufi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa nettali nañu Ibraahiim ibn Humayd di Ibraahiim ibn Humayd ibn Abdirrahmaan ar-Ruwaasi Abu Ishaaq al-Kuufi rahimahullahu ta'aala an Ismaa'il mu jëlee ko ci Ismaa'il Ismaa'il ibn Abi Xaalid Hurmuz Abu Abdillah al-Kuufiyu al-Bajaliyu al-Ahmusi al-Bajali rahimahullah an Qays moo ko jëlee ci Qays min Qays ibn Abi Haazim gis nañ ko fan yee maa lahu nadiiru Qaysun maa lahu nadiiru Qaysun maa lahu nadiiru muy al-Bajali moo di al-Ahmusi al-Kuufi Abu Ubaydillah am ñu ne Abu Abdillah waxoon nañ la mooy kenn ki nga xam ne wér na ci ne fukki saxaaba yi dina màgg ci saxaabaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam jële na ci moom ndax moom nii fekk na jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu nekk mag waaye masu koo moo tax du saxaaba an qaysin an ko ci abdillah xam nga la te abdallah ibn mas'ud moo ne woon kuufa Seydina Umar moo ko fa yóbbu woon ngir mu xamal waa Kuufa seen diine di leen jàngal waaye it di chargé wu ci yi nga xam ne yenn yi nga xam ne administration bi voilà kon an abdillah ñu ko jooyalee rek mooy abdallah ibn Mas'ud rawatina ñii waa Kuufa li annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa xasada illa fi ithnatayn rajulun aataahu allahu maalan fa sallatahu ala fi al haqq wa axaru ataahu allahu hikmata fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha wa huwa yaqdi biha wa yuallimuha voilà loolu la ko al imaamu al Buxaari daal di indee foofu anta al imaamu Muslim Abul Husayn mu ngi ko indi ci kitaabul masaajid wa mawaadi'i s-salaat baabu fadlu man yaquumu bil qur'aani wa yuallimuhu al imaamu Muslim mu ne wa haddathanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne te nettali nañu suñu sëriñ di Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Waki' mu nekk ñu nettali de mooy Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ar-Ruwasi al-Kufi al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war an Isma'il gis nañ ko sànq an Qays gis nañ ko sànq annahu qaala qaala Abdullah ibn Mas'ud imaam Muslim mu ne xaa taxawal ma indil la beneen càllale wa haddathana ibnu Numayr mu ne doomu Numayr ji wax nañ la nag Numayr mi maamam la ndax Muhammad la tudd di doomi Abdullah ibnu Numayr al-Hamadaniyu al-Kufiyu rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana nettali nañu abi sama baay muy Abdullah ibnu Muhammad non Muhammad ibnu Abdillah kon mooy sëriñ imaam Muslim Muhammad la tudd baay ji di Abdullah ibnu Numayr mu ne sama baay de moo ma nettali wa Muhammad ibn Bishr waaye du sama baay rek ak beneen nit buñ naan Muhammad ibn Bishr ibn al-Farasifa ibn al-Farafisa ibn al-Mukhtar al-Abdi al-Kufi Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Isma'il ñu gis ne kon fiho bi hadis bi day wër wërloo di ñëw foo ko jële rek Isma'il ibn Abi Khalid Hurmuz ci moom lay jaar mu jële ko ci Qays ah mooy pivot bi waaw ah annahu qaala sami'tu Abdallah ibn Mas'ud yaqul radiyallahu anhu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la hasada illa fi ithnatayn rajulun aataahu allahu maalan fasallatahu ala halakatihi fi al-haqq wa rajulun aataahu allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha bii nii la imaamu Nawawi indi ci Riyaad bi léegi kon lii mooy hadiis bi léegi nag ci gàttal moom xadiis bi ana ban lëkkaale ginnaaw lu ñu gisee njàngat lu njëkk ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi bunt bii di wax baabul karami buntuy teraanga wal juudi ak tabe wal infaaq fi wujuhil xayr di dépenser sa alal ak sa jot yi nga war a dépenser yëpp ci yoonu yiw yi voilà siqatan billahi taala nga def ko ngir am kóolute ci sa boroom te di ko def ngir moom dañ lay wax ne lu mu bunt bi mooy ñaar ñii yonent ba lay saar saar ñoom kese nga mar a ñee xam nga alxasadu alxasadu en général li nga xam ne ci cosaan mooy nit gis kenn am dara nga iñaane ko bëgg mu toxoo jóge ci moom waaye fii yonent bi alayhi salaatu salaam jublu ci loolu te am na yeneen xadiis yoo xam ne leeral nañ ko kenn fii xitta lay wax waaw mooy ñee waaw ñeetaane di ñee nit diw maa ko ñee ci ñaar yi kese nga ko war a wax waaw bu dul ñaar yi yëpp yàq nga ko mooy ñaar ñi mu tudd na ñoom kese jarañee ku ci nekk la ko yàlla jox da koo dépensé ci yoonu yàlla ndax moom borom <laughs> borom alal bi daf ko dépensé ci yoonu dëgg ci sànc yàlla yi wëllit ko li nga xam ne moo naroon nekk alkandeem waaw mu daal di koy def kon wal infaq fi wujuhil xayr waaye boroom xam-xam bi yàlla jox xam-xamu alquran ak sunna hein lan la def moom da koo jël di ko dépenser tamit fa huwa yaqdi biha garde wu ko ne man daal pour man la léegi que les genre réer a nañu réer déedéet mu koy def di ci àtte bu jaree mu war a àtte comme juge boo xamante ne réew mi charia la ñuy doxal wala doxaluñ ko nekkul juge waaye bu nit ñi soxlaa fatwa da ko ah man di lii moo ma daloon nag bëggoon nag nga ubbee ma alalan la ci suñu boroom daal di àtte ci alquran nan la ci yonentam alayhi salaatu wassalaam àtte ci alquran bu ko defee waa ji àtte te yàlla tax wax te yàlla tax ci li mu xam li mu xamul mu ndox waaw comme li Ibn Mas'ud nii doon wax wax nañ ko keroog inna min fiqhi rajuli an yaqula lima lam ya'lam la alam ku xam noonu la ko tàmbale na nga wax li nga xam bokk na ci fiqhu nit ki muy wax ci loo xam ne xamu ko ne ne xaw ma <coughs> kon nag mbir maa ngi noonee waaw akbar waaw ah, pardon mooy ihla mooy ihlak pardon halaka xam nga buñ ne mooy dépense mooy infaq voilà <laughs> bokkoog halaka halaka mooy alkane <coughs> maalan fa sallatahu mu sëmbartal ko ala halakatihi mooy di ko dépensé fil haqq ci dëgg voilà afwan yaa fay <laughs> halakatihi pourtant maay liir halaka ba pare di tekki mbir yi halaka mu wëlli fa alkanem déedéet halaka mooy al ihlaaku mooy loo xam na ngay jël di ko dépenser borom mi da ko soog alal alal mu sëmbërtal ko di ko dépenser ci loo xam ne dëgg la kay <coughs> mu ngi noonu <coughs> kon keneen ci alquran la ko jox xam-xamu alquran Allahu moo tax al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne xikma daal mooy niñ koy takke daal mooy maa muni al wa zujira anil qubah mooy lépp loo xamante ne nii daal day tere nit ki ak riir di ko jàjj ci loo xam ne dafa ñaaw dafa ñàng dafa nekk lu salte kon nag mu ngi noonu kon ñii ñoo jarañee dëgg dëgg ñii ñoo jarañee tekkiwul ne manoo keneen koo xamante ne moom <coughs> yàlla defal na ko beneen pason ci yoonu yiw yi mu nekk ci waaye ñii ñooy ñi gën a màgg ci ñi nga xam ne ñoo jarañee waaw akbar moo tax nit ki bu boobaa gis ta nu muy demee mooy mooy ñeegi day gis waa nekk boroom xam-xam bu mag dimbali nit ñi ci xam-xam kii nekk boroom milliardaire boo xam ne wala millionnaire wala boroom alal di ko def ci yoonu yàlla mu ne ay way man mii de wallahi bu ma yàlla mayoon li ciy am doon naa def ni moom te bu boobaa <coughs> hein bu boobaa moom du bëgg loolee dañ ca waaja déedéet da koy yéene di ñaan yàlla gin koo dëgëral ci liñ ko dox gën koo yokk waaye nag ay boo yàlla bu ma ko mayoon loolu mooy retta contrairement wak alxasadu muy iñaan nga xam ne dangay ngay bëgg mbir mi sa wàllu ni'mati yi mooy mu toxoo ci sa mbokk kon mbir maa ngi noonu <coughs> kon xadis bi dañuy war ne daal ñu jarañee d'une façon générale mooy ñi nga xam ne daal la leen yàlla jox ci xéewalu àddina moo xam matériel la wala xam-xam wala kellete dañ ko def ci yoonu yàlla ñoo ñoo jarañee budul ñoo ñu jarul nga leen di ñee wallahu taala alam xadis <coughs> bi bala ñoo jàll war nañu ñëwaat xadis cinq cent soixante onze mooy soreetul ñu ngi cinq cent quarante-quatre waaye ma war nañu ñëwaat xadis mille cent soixante dix insha allahu taala al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu teg ci beneen xadis muy xadis cinq cent quarante cinq mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayyukum maalu waarisihi ahabbu ilayhi min maalihi qaaluu yaa rasuulallah ma minna ahadun illaa maaluhu ahabbu ilayhi qaal fa inna maalahu maa qaddama wa maala waarisihi maa axxara rawaahu al-Buxaariyu rahimahullahu taala kon al-imaamul haafiz an-Nawawi mu daal li ciy teg beneen xadis boo xam ne nee na wa anhu mu ngi koy jëlee ba léegi ci ki nga xam ne saxaaba bi mu jëlee woon xadis bi njëkk muy Ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala neena qaala rasulullah mu ne dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam neena ayyukum daal ak saxaaba yi ne leen mais yéen yéen ana kan ci yéen maalu waarisihi alalu ki koy donn ahbu moo gën ilayhi ci moom min maalihi ke alalam ana kan ci yéen alalu ki koy donn moo ko gënal alalu boppam qaalu saxaaba yam ko lañ ñu ne ko radiyallahu anhu ñu ne ko yaa rasuulallah ñu ne ko yow dawal yàlla li kat xam nga ne ah maa min naa nag amul kenn ci ñun ahadun maa min naa amul ci ñun ahadun kenn illaa lu dul ne maaluhu alalu boppam nag ahabbu ilayhi moo ko gënal nag xaala ne leen fa inna maalahu yëg leen ne gis nga boppam mooy lan maa qaddama mooy li nga xam ne moom la jiital wa maala waarisihi kanta alalu ki nga xamante ne moo koy donn maa axara mooy li mu yéexe wana xadis bi rawaahu soloo na ko al-Buxaari yu di al imaam Muhammad ibn Ismaa'il al-Buxaari rahimahullahu taala léegi laaj bi mooy est moom kese moom moo ko laaj moom moo la la xadis bii sëriñam al imaamu Ahmad ak beneen Ahmad bi di Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullah alayhima ñoo ko ci fekk al imam al Bukhari rahimahullahu taala mu ngi kon ci kitaabu riqaaq baabu ma qaddama min maalihi fa huwa lahu mu ne haddathana Umar ibn Hafs mu ne haddathani imam al Bukhari mu ne ki ma nettali man dong mooy Umar ibn Hafs sama sëriñ di Umar ibn Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Muawiya an-Nakha'i Abu Hafs al-Kufi rahimahullahu taala qaala mu ne haddathanii man itam nettali na man dong abi sama baay di Hafs ibn Ghiyath ibn Talq Abu Umar nga xam ne juge la woon an-Nakha'i al-Kufi al-Qadi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana al-A'mash mu ne ki ñu nette mooy al-A'mash ki ñu nettali mooy al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili Abu Muhammad eh, at-Tabaristani al-asl al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathani al-A'mash boo gisee hadis bi à part haddathani abi beneen moom moo ne abi di moom Hafs ibn Ghiyath mu ne haddathana al-A'mash ci des mu ne haddathani al-A'mash mu ne nettali na man donc Ibrahim at-Taymi Ibrahim ibn Yazid ibn Sharik at-Taymi Abu Asma al-Kufi al-Abid rahimahullahu ta'ala gisoon nañu mbiram moom ak mbokkam Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahmatullahi alayhi waxoon nañ la <laughs> moom lañ bëggoon a tëj Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i la la la la la Hajjaj ne garde yi dem leen ngeen indil ma ko aywa ñu duggal leen ma ko ndungu si ñu metti waa ji police bi ñëw agsi ne Ibrahim mu xam ne xam na ne naxaan yi lay lay chercher mu ne ko man mii la <laughs> ñu jàpp ko tëj <laughs> waaw lim doon bañ. moom gisul woon ne mbokkam ni ñu tëj ko deful dara lu tax ñu koy tëj moom mu joxe boppam quoi waaw waxoon naa la bu doon ñun ah non non non ay man nag Fallou Thiaw laa tudd ah, alors que yéen ci ngeen di seet Fallou Diop la ah, ah, ah. <laughs> na ma ne Fallou deful dara mais gam nga mu nangu ñu tëj ko ba. dañ koo tëj ci benn bunker lañ ko dugal ba yaayam bi mu ko gisee xàmmeewu ko woon tellement yaram wi daa soppeeku ni mu xàmmee ne kii mooy doomam ji mooy bi mu waxee la xàmmee ne kii baatu doomam la Allahu akbar ba fa la génn àddina wal iyaazu billah xajjaaj yu yées yooyu yëpp liggéey na ko ci kaw suuf wal iyaazu billah kon Ibrahim ibn Yazid at-Taymi ah an al ibn Suwayd moo ko jëlee ci al alxaaris ibnu Suwayd moo ko jëlee ci alxaaris ibnu Suwayd alxaaris ibnu Suwayd ibnu Qafqaas at-Taymiyu Abu Aïcha al-Kuufiyu al-A'war rahimahullahu ta'ala qaala mu ne wax na Abdullah di Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ayyukum maalu waarithihi ahabbu ilayhi min maalihi qaalu ya rasulallah ma minna ahadun illaa maaluhu ahabbu ilayhi qaala fa inna maalahu qaddam wa maalu waarisihi maa axxar léegi xadis bi kon lii la jàngat bu njëkk léegi ana ban lëkk la am mooy yonent bi alayhi salaatu salaam ak buntu bi ñu ko tudde buntu waamee teraanga ki tabe ak di ci yoonu yiw yi te di ko def am kóolute ci sa borom mooy yonent bi alayhi dafa def lu am solo mooy di jàngale par des question pas pour laaj noonu gaay tontu la nga noppi déedéet di introduire sam njàng par des questions mu ne ana kan ci yéen alalu ki koy doon mooy son héritier moo ko gënal ko alalu boppam xam nga alalu ki koy doon mooy kan nañ jël monsieur X moom de benn waay la am doom joo xamante ne nii mooy monsieur Z ñu ne ko yow monsieur X <laughs> sa alali bopp moo la gënal wala sa alalu doom ji di monsieur Z te alalu monsieur Z mooy lan <coughs> mooy lan mooy la mooy alal bi nga xam ne monsieur X mii di bàyyam <coughs> monsieur X mii <coughs> monsieur X mii di bàyyam monsieur X mii di bàyyam alal bi mu fi bàyyi monsieur Z moo koy moomi bu génnee àddina moo tax bu dee monsieur X ngi fi di dund doomam monsieur Z bi nekk fi alal ji dañ naan alal ji alalu kan la alalu monsieur X la loolu mooy xaqiiqa bi mooy réalité bi waaye man nañ ne alalu monsieur Z la parce que monsieur Z il suffit bàyyi ji génn àddina moom mooy moom mooy euh, donn li nga xam ne mooy alal loolu nag la yonent bi alayhi salaam di wax mooy est-ce que alal ji nga moomal sa bopp moo gën ci yéen wala alal ji nga xamante ne nii da nga ko fiy bàyyi ñu donn ko alalu ka lay doon loolu moo gën ci yéen ne ko ah yonent lay saa saa alalu suñu bopp ñu gën a ndax sa alalu bopp monsieur X gii ne bu génnee àddina alal jooju dañ naan alal li de xoolal rek ah diw alalam ji waaw di kon askanele mais loolu nekkatul réalité ci moom ah waaye këru baay diw ja alors que baay diw suul nañ ko baay diw askane a gañ koy askane la kër ga dootul réalité waaw waaye ki ko doon na muy doomam yi di monsieur Zedd bi mooy moom moom moom alal léegi salaam ñu mu bëgg wax fii te mooy lëkkaaleem ak bi am ak suñu bunt bi mooy comme li al imaam ibnu Battaal al Maaliki rahimahullah daal di wax mu ne fiihi tahriidu ala taqdiimi maa yumkinu taqdiimahu min al-maali fi wujuuhi al-qurbati wal-birri liyantafi'a bihi fi al-aaxira waaw fa inna kulla shay'in yuxlifuhu al-mawruus yasiiru milkan lil-waaris mu ne al-imaam ibnu Battaal mu ne xadiis bii de dañ ciy jàngee di ñaax nit ñi ci ñuy njëkk ñuy jiital lépp lu ñu mën jiital ko ci seen alal. di ko def ci yoonu jege yàlla ak mbaax ngir bu ëllëgee borom bi faye leen ko àllaaxira ndax kat bu ko deful fa inna kulla shay'in yukhlifu ko nit ki gis nga na xam ne lépp lu mu bàyyi ginnaaw moom mi nga xam ne mooy faatu day mujj nekk alal jooji dellu ci ki nga xamante ne mooy lil waarisi ki ko war a doon Allahu akbar nekk nag di dajale mooy li la wax di dajale mel ni un fou waaw il travaille comme un fou jaamuwoo yàlla yaa ngi nii dootoo dem àjjuma parce que nee noo xam nga liggéey bi nangam ak nangam woo oh, non c'est que non xam nga affaire boobu liggéey bi quoi. te saa yi boo nee day dem Las Palmas wala foo xamante ni amul juma wala mu dem Courchevel ah wala Chamonix foo xam ne de toute façon fii du fi julli àjjuma te bu paree vacances mi ñibbiwaat à Lyon wala à Amiens. sawaay du jullit ndax nee na liggéey mais ko kooku xoolal ko ba pare di dajale ñu koy jay naan l'artisan de l'année le travailleur de l'année di ko bind ci magazine gis nga sa alal jooju jaamu woo ci yàlla yaa ngi ci mooy yàlla sax ngir am ko moo tax jaamu ci yàlla day jafe waaw moo tax day jafe lool waaw léegi kooku noonu loolu dal ko waaw na leer ne kooku mooy ki nga xam ne li muy dajale dajalewu ko lu dul ki nga xam ne moo koy doon wala ñu koy doon te bu ëllëgee dina am sànjum yàlla ba mu ko moyee ci yim ko digaloon ne ko dee ko def du julli waxtu heure bu ko neex lay julli bu dee sax dina ko def ajjuma ji dóor na ko mu daanu waaw ba pare alalam ji mu am du ko def mukk ci lu neex yàlla kooku est-ce kon jiital na dara lu baax déedéet waaw wana yonent bay sa saam ne na ku nekk xam fa inna ma lahu gis nga nit sa daal amoo ci lu qaddam waaw lu dul li nga xamante ne moom nga moom nga moom nga jiital waaw ci lu baax wa ma tuqaddimu min li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah da borom bi wax wa ma tuqaddimu lépp loo xam ne jiital ngeen ko li anfusikum ngir seen bopp ku fi liggéey sa bopp nga liggéey waaw fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara waaye wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara borom bi nee na képp koo xamante ne jëf na lu toll ni lu toll ni dara ci lu baax dina ko gis waaye ku def lu toll ni loo xamante ne lu yées la di nga ko gis kenn liggéey lu fi kenn ku nekk sa bopp ngay liggéeyal kon nag ku nekk na xool sa bopp <clears throat> na nga seetaat sa bopp te nit ki xam ne alalam li ba yonent ba saa saa bi te gisoon nañ xadiis ba beneen maali maali ay waay sama alal ji sama alal ji yonent ba saa saa am ne te yow sa alal ji amoo lu dul loo lekk mu ràpp mu mun loo lekk mu rees wala loo sol mu ràpp wala loo xamante ne da nga koo saraxe jiital ko sa àllaaxira loolu mooy li nga am sa alal loo bari le alal te defoo ko ci yoonu yàlla mooy pertange lay nekk xasratan day nekk ak pertange sa kaw xasratan nekk ak rëcc ci sa kaw wal iyaadu billah kon nag wa ma tuqaddimu li anfusikum lu ngeen jiital ci seen bopp ngir seen bopp min xayrin ci lu baax tajiduhu inda allah tajiduhu di ngeen ko fekk inda allah fa yàlla mu dencal leen ko waaw ba pare fu la dil leen ko ci loo xamante ne nii bu leen ko fayee allah radiyallahu anhum wa radu anhu kese ciy tegu waaw dinañu gërëm li leen yàlla defal ñoom itam ñu gërëm li leen borom bi daal di defal waaw moo tax bi mu euh, euh, nit ki bu génnee àddina ñett a koy topp alalam waaw alal koy topp waaye Eh, jëfam da koy topp ak bokkam yi ñaar ñi dañuy rëbb waaw kenn du gaañu ñu dem waa ji ne daal kii gaañu daa bokk ci moom loo xam ne daa nekk ci moom loo xam ne daal bàmmeel bi foog ñu utaaleel ko benn bërëb bu ko defee ñu suul ko ci wetu góoram gi wala meeram bii nga xam ne ni mu ko soppee jéggi na day loolu amul <laughs> loolu amul loo tax ñoom lañuy dëpp mbokk yi dañuy dëpp sa alal yi waxoon nañ nga alal yi mooy boo amee ay jàmm wala yooyu xatta liñ la sànge sax day deñ waaw lan moo fay des mu ne amalo jëfam kese te jëf jooju mooy wa ma tuqaddimu waaw te dépenser leen wa anfiqu mimma razaqnakum waaw bi nee na dépenser leen ci li nga xam ne moom lañ leen wërsëgal min qabli an yatiya ahadakumul mawt ahadakumul mawt balaa kenn ci yéen dee di ko dikkal fa yaqula mu nekk fi naan rabbi lawla axartani ay waay borom bi boo ma yéexe woon fa asaddaqa ma jël sama alal yi nag def ko ci yoon lu baax yi bu ko defee ma bokk min as-saalihiin ci ñëw yi suñu borom nga xam nga ne loolu manu la nekk waaw joxoon naa la ci dund loo xamante ne nii manoon na cee fàttale ko képp fàttale ko wa ja'akumu an-nadiir waaw da nga xamante ne mooy xuppaatikat ba dikkaloon ni leen waaye ngeen na ko fi dekk bañ kon nag tey bu kenn bàyyi bay faatu naan kon nag nit ku nekk na ko leer ne alal ji ko yàlla jox xam-xam bi ko yàlla jox ndax <clears throat> alal du du du kii rek lépp lu la yàlla xéewale ci xam-xam jot waaye sa expérience yooyu dee ko def ngir yàlla dimbali ci jaabi boo ko fi gardeelee sa bopp ba dee jeex na waaw jeex na waaw yow ilaa maata nu aadama ah, in qata amalu loolu yonent bi saa saam ne doomu aadama bu faatoo ay jëfam day arrêté lu dul benn ci ñett yi mu boole ci koo xamante ni daa jëf jëf ju yiw waaw xamale xam-xam boo xamante ni nit ñi di jarañu ginnaaw waaw kon yooyu dafa am solo moo tax yonent bi saa am ne daal nit ku nekk na xam ne alalam amu ci lu dul li nga xamante ne maa qaddama wa maala waarisihi alalu ki nga xam ne moo koy doon nag mooy maa axara li nga xam ne defu ko ci yoonu yàlla waaw defu ko ci yoonu yàlla mu bàyyi ko fi gaa yi daal di koy daal di koy doon waaw waaw kon mu ngi noonu gis nga loolu amaam solo al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu dëkk ci beneen hadith muy hadith cinq cent trente-six وعن أبي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ittaqu nnaara walaw bishiqqi tamra muttafaqun alayhi kon alimamu alhafidu annawawiyu rahimahullah maal di indi xadis bii mu ne wa an Adiy ibn Haatim mu ngi jële xadis bii ci ki nga xam ne mooy Adiy ibn Haatim at-Taa'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waxoon nañ ci mbiram ndax xadis bi dinaa la wax après que ne li ngay gis ne gisoon nañu ko moo tax dootuñu ci taxawaat voilà léegi kon Seydina Adi ibn Hatim mu ne ah, anna rasulallahi ken dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na ittaqullah ittaqu naara leen safara ittaqu naara mooy tëndaku leen safara def leen loo xam ne day nekk wiqaaya seen digganteeg safara liggéey leen loo xamante ne nii day tax mu nekk barrière seen digganteeg sawaraaw yàlla la walaw bi shiqqi tamra même bu dee ne ŋaalu ah tàndarma buñ dagg ci digg bi rek loolu nga joxe ko saraxe ko ngir borom bi daal di lay musal sawaraaw ëllëg na ko def bu ko xet waaw mooy bul xeeb dépense def te yàlla tax bul ne ah non gaa ngi laaj man bi ma dugalee sama poche ay centimes laa ci fekk joxeel bu ko xeeb loolu nga yor joxeel. sa am na centime yu bari yu gën boroomi million ndax kële da koo def ngir ngis tël yàlla du ci nangu dara alors que yow sa centime yii yàlla xam na ne ci yow que boo amoon lu ko përi ko def kon nag bul xeet mu ne walaw bi sëpp sama même bu dee ñaalu ma ngay joxe rek ngir ëllëg borom bi musal la ci safara nanga ko def bu dee xadiis bii muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari akanoon al imaamu muslim abul xuseyn rahmatullahi alayhi daal dina koy solo an al imaamu léegi xadis bii nii nañu ko jàlloon na mooy xadis numéro cent neuf mooy chapitre numéro treize garab numéro treize fukk ak ñett baabun fii bayaani kasrati turuqil xayr bunt bi doon leeral bari waayu yeewoonu yiiw yi gisoon nañ ko bi mu newoon ak wal ishruun xadis bi nga xam ne mooy ñett ak vingt muy vingt mu ne an Adiy ibn Haatim radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ittaqu an-naara walaw bi shiqqi tamra muttafaqun alayhi te ba ñu koy gis waxoon nañ la xadiis bi de inshaa Allahu taala war na ñëwaat te gisoon nañ ko fi gisaat ko fi sax xadiis quatre cent tamit gisoon nañu xadiis bi daal di woon nañ ñëwaat te bañ fa àggee li ñu waxoon la ñuy wax mooy bépp xadiis boo xamante ne nii daal di nañu kaa gis doon ci nekka di sonal sunu boppa waaw kon hadis boobu baabul xawfi la ko ndiwoon te foofu la gënoon a yaatal mu ne woon waan abi ibn Hatim radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjumaan fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqaa wajhihi fattaqu an-nara walaw bi shay'in tamra waaw waxoon nañ la kon hadis bi jàlloon na cent trente-neuf waaye jàlloon na hadis bi nga xamante ne mooy quatre cent cinq comme niñ la ko waxee fii ñëwaat na ci hadis bii ñu nekk ci baabul karami wal juud muy hadis bi euh, moom lañ nekk nii mooy cinq cent trente waaye war nañu waat insha allah six cent quatre kon nag lépp loo xamante ne nii moom lañuy wax fii mooy waxoon nañu kaa ba nga xam ne liñ ko jëkkaa gis moo tax kon fii la ñuy yem insha allah bii di ñëw ñu jël euh, yeneen ba xadiis yu bari fii yim indi fii am na yu bari yuñ ci gis bare kon bi xadiis bii di ñëw insha allah ñu gis xadiis say naa Jaabir